a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin nabiyyinaa muhammadinil amiin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin ammaa ba'du fa yaquulu llaahu ta'aalaa fi suratul qiyaama kon ñu ñëwaat ci suratul qiyaama muy bi aaya saar bi nga xam ne mooy wax bés pinc mu ne ñëwoon nañ nag ba yemoon ci nga xamante ne mooy laaya bi nga xam ne mooy laaya vingt set bi bi nga xamante ne ci lay wax waqiina man raaq léeg mooy bu muy wax bi li ko jiitu kallaa jàjjul yow yéefér bi da xam ne nag li nga yaakaar la da dund ba mu kii rek di weddi daal di génn àddina noonu kallaa na jàjju de ci weddi gi muy weddi idaa balagati taraqi day laaj naan ay yasalu ayyaana yawmul qiyaama am na lu ma ko ci leeral waaye na xam ne buy commencé nag mooy daa am foo xam ne moom man la ñàkk mooy fokk mu dee door a mën a dem yawmal qiyaama luñ la man di wax te deewagoo moom mooy yawmal qiyaama magul mu ne nag kallaa na jajju moom moo leen idaa balagati taraqi bés bu ruux ga di génn mooy bakkan ba di génn ba àgg fi nga xam ne mooy put gi wa wa qiila man bu ko defee mbokk ya ak am di jàmm ya ak ña nga xam ne ñoo desa desa ak moom ndax am na ñun ñoo xam ne moom fekk yaa ngi am moom ñu ngi ànd ak yow waaye bu ñu yaakaaree ne sa feebar bii doo ci jóg sa dootul mën a am ci yow dara dootoo leen gis waaye waqiila man raaq waqiila man ñu ne ana mooy ña ko ña ñeen bokk ya naan wala ña am ña moom raaq ana kan moo mën a mocc ana kan moo mën a faj waxoon naa nga gis gaa yi di leen yóbbu ñii ñu yóbbu leen Val de Grâce ngir am grâce ngir wër ta duñu fa amee grâce ndax waa ji day faatu de wa waaye nag ñu walla ñu yóbbu ko hôpital américain de neuilly sur pour ñi nga xam ne ñoo man lool ñu ne wóonoo oh lu daan teg gi wóorul hôpital fan gi wóorul kon nag nañ ko teg ci avion yóbbu ko fa nga xamante ne mooy hôpital hôpitaux yu mag ya ca hôpitaux yu américain ya wala france ya ca France ya ñu yóbbu leen foofale wan waqiila man ñu naan raab ana kan moo mën a mocc waaye loolu yi ñoom ñoo koy wax waaye moom moom xam na ne wa zanna mu leer koo leer annahu ko ne moom alfiraqu tey lay tàqale ko addina kii day génn àddina wal tafati saaqu bi saaq metti di nag commencé di dal ci moom benn par benn bala moo faatu lay gis lañ ko doon dig muy weddi naan lii amul ci la commencé di metti ci moom tànk yi ni nga xam ne dañuy naan lasar daal di taqaloo mu nekk koo xamante ne nii leer na ko ne tey yii lay génn àddina nañ dëggu tànk yi yépp ndeysaan tànk yi tegaloo noonu mu sonn lu nekk laa mu mu fuddu fa ba dootu ko man ilaa rabbika na xam ne nag bu keroogee ilaa rabbika ci borom yow sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam yawma idin bu keroogee almasaaku fa lañ koy kondir fa lañ koy wommat yóbbu de fala saddaqa bu ak see nag moom fekk moom ca àddina defoon na ay crime mooy defoon na ay tuuxi doonu yu mag bokk bi njëkk mooy fala saddaqa moom de doonul woon dëggal mukk buñ ko nee diine mu ne wax yow yéen yëfi dof yi mooy lan mooy ne moom manula manula gëm dara comme ñoom ñu am saala Abu Jahlin moom de dafa doon lu manula dëggal dara buñ waxee ñu ne topp leen ne le fala saddaqa dëggalul woon ki ñu ko yónni woon muy yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye yéeféer bu man di doon ilaa yawmi diini it noonu la boobu mooy bu njëkk bi mu def wala te nangul woon a julli mooy xam nga mos nit balaa julli mos dina gëm moom nag joonul woon julli buñ ko nee kaay julli mu naan non man moom julli concerné wu ma walakin waaye li am ba des mooy kazzaba dafa weddi woon muy ñetteel bu mu def watawalla mu dummóoyu lépp lu jëm ci mbaax lu borom bi woote mu wan ko gannaaw wan gannaaw ngëm yàlla ak li nga xamante ne mooy wommatu summa ginnaaw ga mu defati beneen force beneen njombe zahaba mu dem ila ahlihi ca ay compère meram mooy gaa yi niroog moom ci mbon ak ñu nga xam ne ñoo bokk lu ñuy jëf yatamatta di rëy rëy lu nag ba pare mooy ne moom avec fierté la doon wax ne waaye gëmuma dara ii dañuy soof waaye jullit ñii ak comme booy wax ñu naan non gars yi dañ maa sonal quoi mais man je signe et je resigne que ne waaye sama yoon da cee ne man gëwma seen yii quoi ñii dañu dof quoi xaw ma yan siècle la ñuy dund summa zahaba ginnaaw gi mu dem ila ahlihi ci ay ñoñam yatamatta di rëy rëylu di daal di feeñal la la mu nekk ci ci weddi yàlla ñu borom ne awla laka fa awla ñeel na la mooy kutus ñeel na la waaw mooy alwaylu xurumbugal yow ñeel na la de summa mooy bu bu njëkk bi la nga weddi woon fala saddaqa benn waylu na ngoog awlaa kon nag yow moom toskare ñeel na la fa awlaa mu tegaat beneen toskare ndax doonoo woon julli summa ginnaaw gi awlaa laka fa awlaa beneen toskare ndax da ngaa weddi woon wata wallaa ba pare daal di dummóoyu kon fu naka ñeel na la fa awlaa beneen toskareeti ayahsabul insaanu mu ne ndax nit ki daal dafa njortu yaakaar ne an yutraka sudaa këne borom bi daal da koo bind muy wëndën noonu pour dara indi ko ci àddina bàyyi ko daal du ko gàll dara du ko digal dara du ko tere dara bàyyi ko daal moom ni mu gisee ne moom noonu la war a dund wala société bi muy dund wala fi mu fi ko borom bi def mu juddoo fa daal ni ñuy dunde noonu la dunde daal ba dee ñu dee ne waa ji daal dugg aljana ta benn isaab du ko am benn yaakaar ne daal mbiri noonu lay demee suñu boroom ne alam yaqu ne ne mukk xam yenn du demee noonu de ayahsabul insaanu ndax yéeféer bi dafa jàpp ne an yutraka ko dañ koy bind andi ko fii bàyyi ko ci àddina bi sudan muy wëndëg noonu le duñu ko togg jëf alam yaqu nutfatan min maniyyin yumna suñu boroom ne moom a gàtte rek alam yaqu ndax nekkul woon nutfatan moo xamante ne nii toq man yu la woon min maniyyin yumna boo xam min mani yin ci mani yu yum naa boo xam ne moom moo dem moo jóge ci ndoxu baayam daal di dem ci biiru nayam ci noonu moom ci la juddoo de summa kaana ginnaaw lool man ba mu ca biir ba foofale ci roxum bi summa ginnaaw gi kaana mu nekk alaqatan loo xam ne dafa lonku fa xalaqa suñu boroom ci loolu ci la binde bind ko moom fa sawwaa daal di matal daal di natt lépp mat ay cërëm ay léppam mu daal di koy matal fa ja'ala minhu az-zawjayni waz-zakara wal mu daal di def ci toq dox boobu xam nga toq kat la jóge woon ciy def li nga xamante ne nii génn ci az-zawjayni ñaari paire muy ñaari mbir yoo xamante ne bii góor la az-zakara bii góor wal-unsa bii jigéen ñii juddu nekk ay góor ñii juddu nekk ay jigéen alaysa zalika suñu boroom laaj nag laaj bi nga xam ne ci lay tëjeex saar bi mu ne alaysa zalika waa ci def nii yépp jaar nit ki fii ndax moom ndax kooku ki def lii bi qaadirin est-ce moom capable naa bi qaadirin est-ce moom man naa bi qaadirin ana moom moom dafa ana moom manul boobu da est-ce ki def lii moom est-ce moom man na ala ay yuhyi al mawta muy dekkil li nga xam ne dee lim dee ba pare waaw kay li nit wax ci wolof yi naan moom kay réparer xanaa kay moo gën a jafe nag mooy créer mooy li nga xamante ne nii mooy li li yàqu nga koy defaraat kay xanaa kay defaraat moo gën yomb boo génne fi loo xam ne masula am nga defar ko loolu mooy wax ju mel nii alaysa zalika ki def lii moom xanaa moom nekkul bi qaadirin nekk koo xam ne ku am